baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim watlu calayhim naba alladi aataynaahu aayaatina fansalaxa minha fa atbacahu alshaytaanu fa kaana min algaawiin kon suñu boroom tabaaraka wa taala bi nga xamante ne nii kon nag ci lañuy ci ci tuur yi nga xamante ne nii mooy ci saaru al aaraaf ci laay bi nga xamante ne nii mooy téeméer bi ak juróom ñaar fukku ak juróom bi léegi nag mu ñuy nettali benn nettali mu ne watlu mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàngal leen ñoom ñi nga xamante ne ñooy jaam ñi naba alladi aataynaahu ayatina mooy xabaaru ka nga xam ne dañ ko joxoon suñu laaya yi xamaloon ko li nga xamante ne nii boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim kii ñuy wax nii ñu bari nag ci boroom xam-xam yi dax rahmatullahi alayhim dañ ne mooy waaja nga xam ne moom lañ naan Balaam ibn Baawura muy Balaam ibn Baawura bokkoon nee nañ ci boroom xam-xam waa banu Israayil yi loolu am nañu wax loolu waaye am na ñeneen ñoo xamante ne nii dañu ne noonoonoodu moom ay wax yu bari la am na ñeneen ñoo xam ne sax nee nañu Umayya ibn Abi Salt la benn waaye la woon boo xam ne dafa bokkoon ci ñu doon wax dañu saaje nekkoon ñoo xamante ne dañoo amoon ay xam-xam yu yuñ doon wax daal léegi nag bi yone ci arab yi bi yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñëwee te da doon wax ci waxam da ci doon wax ay dekkeeg yu mel noonu mu xamoon na ne am na yonent biy ñëw ndax daa jàngoon yenn téere yi léegi nag bi mu nekkee yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu daal di koy mere nag daldi di weddi looloo tax mu ne kooku lay wax fii am ñeneen ñu ne noono mooy abu amir arrahib ma yonent bi alayhi salaatu wassalaam tudde woon abu amir alfasiq am ñu ne moom la ta moo nekkoon medinatul munawwara moo ki ñu waxoon sànq ñoo yem boobu nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam demagu fa woon mu doon wax nit ñi da doon lëlu ne day jaamu boroom bi bañ koy tudde arrahib moom abu abu abu amir moomale léegi nag bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam gàddaayee Medina mu iñaane ko daal di mer daldi fay jóge badar am nag ñu gañe waa Quraysh mu mer moo demoon naan Uhud yéen daal gis nga bu ngeen amee beneen xare boo xam ne man waa yow sax waa Medina ñee waa Yasrib man lañ gën a bëgg seen bët yi bu ma ñëwee rek boo ngeen amatee xare damay ñëw génn taxaw ci kanamu xaar arme bi ñu ma gisee rek ñépp dinañ ñëw ànd ak yéen léegi mooy kooku rek te moom ca masjidu diraar gisoon nañ keroog ca suuratu taw ba moom nii moom lañ doon defal la nga xam ne mooy jàkkaaj su ko gëlee jàkka ju yées joo jële ñu fa tabaxoon ngir moom mii la moo ne woon day yëyi noppub kis kiy bu ko defee mu mën a daw ndax mujj gi dafa jóge Makka dem Sham muy bilaadu Sham ngir daal di convaincre Qaysar bu ko defee mu daal di ñëw dal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ñu ne moom mii la ñuy wax am ñeneen ñu ne noonoo benn waay la boo xamante ne nii rek ci banu Israayil la bokku loolu la nag waaye Balaam mële am na ñoo xam ne dañ naan dañ ne moom itam ci waa banu Israayil la woon ci boroom xam-xamu boroom Israayil yi la woon kon nag mu ne nag ñu ne moom la ñuy nettali am ñu ne moom mii parce que suñu boroom da koo joxoon moom la naan da koo jox ci aayaatina moom lay wax ne alladhi aataynaahu aayaatina dañ koo jox suñuy laaya am ñu ne dañ koo joxoon li nga xamante ne nii mooy ismullahi al-azam mooy turu yàlla bi nga xam ne mooy bi gën a màgg moom la ko boroom bi tabaaraka wa taala joxoon <coughs> ne moom aw loolu dak koo joxoon nga xamante ne nii moom la boroom bi di nga xam ne ku ko ci ñaan loo ko ñaan mu may la léegi nag loolu la de am ñu ne da koo joxoon ay xam-xam utaloon ko mooy daa amoon li nga xam ne mooy daal ngandum fatxu la amoon mooy ak ubbeeku ko boroom bi ubbee woon ba daanaka sax am na ñenn ñu ñu naan mam lawhul mahfuz sax da ko doon mën a liir da ci doon da ko doon mën di gis kooku nga xamante ne kon moo ñooñu ne moom la muy Balaam ibn Baora am ñu ne moom la léegi nag <clears throat> moo tax moom la boroom masaal yi di tudd naan wa Balaam mi nga xam ne alladi tabaxara moo male mi nga xam ne moom feesoon na géeju woon na ci wàllu xam-xam waaye nan la mujje mooy dafa alku te gisoon nañ nettali ba nga xam ne moo doon wax ca suuratu ba nga xamante ne nii ca lay wax ca ba muy wax ne Euh, ca suuratul xashri wala foog naa ca suuratul xashri la ka nga xamante ne nii ka mathali shaytaan id qaala lil insaani kfur falamma kafara qaala inni bari'un mink inni axaafu allaha rabbal aalamiin am nañu ne woon moom mii la woon muy Balaam ibn Baawura léegi daal ginnaaw wax yi kon lii moo ci am léegi nag ñu ñëw nag ci nettali bi moo am na nan la defoon ñoom ñu ne Balaam bi ko borom bi defee loolu daa am buur yoo xamante ne nii yam fam bokkoon dañoo bëggoon a ñooy waa Seydina Muusaa mii lañ ne woon nañ ko ñaan yàlla waaw gaay bëggoon mu ñaan ko yàlla lu bon léegi moom mu ne ah déedéet kook manuma koo def ndax kat moom yonent la alhamdulillah waaw loolu nag manuma koo def gaa yi nag daal di koy menacer buur ba menacer ko takku ko ak yooyu waaye mbiru àddina tax bam ne da koy def suñu boroom nag daal di koy def lii nii mujj lii nga xam ne moom lay nettali loolu nag bon wax la boo xam ne bu siiw la boroom xorom boroom xam-xam yi ni wax léegi daal suñu boroom ne watlu ñew kon yey seydinaa Muhammad alayhi salaatu wassalaam jàngal alayhim ci ñoom jaamina ba alladi aataynaahu xabaaru ka nga xamante ne nii joxoon nañ ko aayaatinaa suñu laaya am ñu ne mooy li nga xamante ne nii mooy màndarga daal yi nga xamante ne moo koy jegel boroomam di ko wan mu am xam yu bare ci boroomam tabaaraka wa taala am ñu ne mooy ismullahi al turu ma yàlla bi gën a màgg nga xam ne luñ ko ci ñaan mu daal di koy maye comme ni nga xam ne noonee la siiwee waaw moom léegi nag <clears throat> bi fan salaxa minha au mu doxe ko li nga xam ne mooy li neex borom bi tabaaraka wa taala ginnaaw bi mu ko wanee yi nga xamante ne nii xamal ko daal di koy yakkal ci ndabi xam-xam daal di koy yàkkal ci ndabu loo xam ne loo xam ne moo ko war a jegeel boromam tabaaraka wa taala au mu doxe ko waaye fan salaxa minha mu daal di ciy simmeeku comme ni nga xamante ne nii xar mi noonu lañ koy feese teggi der bi teg fële noo yoy ndawal gi tegu nee noonu la ci summeekoo minha ca xam-xam boo bële ci laayaat yoo yële ma ko jox waaye ci ismullah al azam ak ya ma ko jox daal ya nga xam ne yépp mën naa tax mu texe waaye loolu da koy summeeku fa atba'ahu shaytaan ba mu ci summeekoo nag ndax mbiri àddina ak topp ba kanam ak li nga xamante ne nii bëgg sax ci àddina bi nekk fi boo xam ne daal a doye mooy dal ci àddina àddina daal dale ci àddina ak neexation wu àddina ak yi neex ci àddina léegi nag bi mu ko defee fa atba'ahu shaytaan shaytaan nag daal di koy dab daal di koy dab ndax ku mel noonu rekk la bëgg nekk ki nga xam ne mooy lukkaaleem fa kaana min al ghaawin mu mujj nekk ci ñi nga xamante ne ñoo alku mujj nekk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo torox de bu ñu boroom ne walaw shi'naa te nag bu ñu sooboon la rafa'naahu bihaa ñu daal di koy yëkkati moom balaam moo mële wala waa ji nii ak ku nekk daal ki ne moom la boo sooboon daal ñu yëkkati ko ca xam-xam boobale ak laaya ya ma ko wanoon te joxoon ko ko ma jaare ci yëkkati ko mu nekk ko kawee kawe ci sama jaam yi waaye walaw naa bu ñu sooboon de la bi biha dinañ ko yëkkati ba tax mu daal di moytu kéeféer gi nga xam ne addina gi nga xam ne moom la jënde li nga xam ne moom laa ko joxoon bu ma sooboon ma yëkkati ko ba mu sori loolu le walakinahu waaye li am ba des moom de al mooy daal dafa doyloo li nga xamante ne nii mooy mbiru àddina alalu àddina am amu àddina loolu le daal ci la dale ci la xolam dale tax mu jënde loolu le li nga xam ne mooy mooy digalu borom bi tabaaraka wa taala ak laayaam yii ak li mu ko defal <clears throat> wattaba hawa mu topp li nga xamante ne nii mooy bakkanam yi nga xamante ne nii lool rek la li neex bakkanam kese la doon topp moo ko sànk moo ne nag kooku nag fa moo moomam misaalam ka masalil kalbi moom misaalu moom misaalu xaj bi yem rek in tahmil alayhi boo ko songee daal di koy utsi ngir dàq ko moom xaj bi nga gis ko yalhas mu ngay génne làmmeñ wi comme xaj rek ni muy génnee làmmeñ yaa ha moom mu ngay def noonu la de in tahmil alayhi boo ko songee daal di dal ci kawam wala bëgg ko dàq moom daal wala nga jàjj ko moom xaj bi yalhas nga gis ko muy def noonu ha ha ha di génne wi di noonu di mel ni kuy appaat aw tatruku boo ko bàyyee it yalhas mooy bu deful dara sax xaj da nga gis mu toog di sieste taxaw yénn làmmeñ wi naa ha ha ha mu ne lool loo ci yem nag loolu mooy lan mooy ne kii nii daa musaalum xaj xaj la lan la ko mooy alquran nag foo gise wala sunna ñuy misaale doomu aadama ab bàyyi ma mooy lool du lu baax moo tax suñu borom dina ko waxaat ci biir ci léegi dañ ko gis bal ni gaa yi kal anaami dañoo mel ni jur ji bal hum atal gaa yi ñoo gën a sànku kon nag loolu foo ko gis mooy loolu du lu baax moo taxoon moo xoon ca suuratu fa nga xamante ne jumaa ka ñooñu ne gaa yi kamasalil ximaar yi waa ji nga xam ne dañ koo jox laayaay suñu borom yi tabaaraka wa taala ñu yen leen li nga xam ne mooy tawraat summa lam yaxmiluha nangu wuñ koo nangu yenu daal di doxe la ca ne ka masalil ximaar yi ñoom dañoo mel ni ki nga xam ne misaalum mbaam kii nag mooy lan li boroom bi di wax fii mooy moom gis nga daa mel ni mbaam nit ku mel nii boroom bi wan la loo xamante ne may la xam-xam may la li nga xamante ne wan la lu tax nga man koo jaamu man koo jaamu man koo jege nga bàyyi ko fi ba sànku mu ne kooku moom moo xaj bee yem xaj bi moom day génn làmmiñam di xaax-xaax boo ko songee di ko dàq nga gàjji ko noonu lay def bu toogoon moom kese sax kenn newu fa noonu lay def jukko jooj la yor boo ko woowee ci lislaam wala di ko yedd wala di ko waar ak ña ngàkk koo waar mooyam mooy du jariñ dara du ko jariñ dara moo ngoo mooy sànku na ba pare moo ne nag mu ngi noonu leen daalika mu ne lii nag masalul qawmi mooy misaalum nit ñi nga xamante ne nii alladhiina ñi nga xamante ne kaddabu dañoo weddi bi aayaatinaa ci suñu laaya yi faqsusil qasas aywa borom yow yonente bi alayhi salaatu wassalaam nettali leen nettali yii nga xamante ne moom laa indi fii na ko yahuudi ak chrétien yeeg ñi nga xam ne jullit ñeeg na ko ñépp dégg la'allahum bu ko defee yatafakkaruuna ñuy fàttaliku seen borom di settantal aaya yi gëm ko wala ñi ko jotoon a gëm gin cee ne kon nag mu ngi noonu lii daal borom bi day jox misaalu ñu fi jiitu woon ñi mu doon wax kero naan ñi nga xam dañ leen dañoo doon téere bi ba pare mu leer au lieu ñu doxe ko ñu jënd ko arada hada dunya ñu ne am na ku leen fi jiitu woon ku mel noonu te ñenn ñi ne ci seen mbokk yi la sax muy Balaam nii waa ji nga xam ne borom bi defal ko loolu lépp mu bàyyi ko fi daal di topp li nga xamante ne nii mooy hawaahu wa ax axlada ila al ardi wattaba hawaahu dale ci suuf ak bànneexu àddina bi loolu mooy suuf si bànneexam lool loolu wa tabaa mu topp ay bànneexam tax li yàlla digle digalu yàlla yi nga sànni ko fële ndax plaire benn waay boo xam ne ab énergumène bu dul dara naan non c'est fii non fii bu ma fi deful lii day ñaaw quoi damay bañ a rusloo femme bi quoi moo tax il faut ma nuyu ma joxe loxo quoi bu ma kiiyee non non loolu mooy lan da nga fiy jënd lan aaya yàlla yi nga war a doxe nga jënd ko lan. parce que yow li lañ ñuy xoole wala kii dina kontaan wala sama parents yi wala gars yi dinañ ne booy bi day génn gàmm déedéet loolu leen la léegi nag boo ko mel noonu gis li leer nga bàyyi ko fi doxe sa bakkan kooku bu melee noonu ba yàlla kaste xolam moo xaj bay mel boo ko yeddee du gindeeku boo ko bàyyee it du gindeeku wala yaadu billah wallahu ta'ala allahumma salli wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil